ba pare biñ ko duyee ñu duy ko daal di koy tëj ak bouchon boo xam ne da toute façon affaire bi man la ubbeekuwaat wala même burdu yooyee ñu nekk loo xam ne dañ koo jàpp duy ko fekk xam nañ ne dara newu ci ba pare takk ko takk boo xam ne bu dëgër la waa ji ñëw tekki ko di naan boobu taxul ñuy wax bii bi ñuy tere mooy bi nga xam ne waa ji da koo lem noonu waaw wala mu def ko ci noonu teg ko noonu te ni mu ko kiiwee dëgërul mooy benn affaire mën naa ñëw daal di ciy dugg moo tax sànq ma naan genre yi genre yi moo tax ma ne ma ne genre yi ma xaw a hésité parce que genre yi léeg-léeg dañ ciy teg loo xam ne da koy tëj correctement waaw bu dee lu mel noonu nag <laughs> mu ne waa bu dee lu mel noonu la après mu bëgg naan hmm, kooku euh, bu dee ci façon illa bi euh, nax yi bi nga xam ne dañ ne looloo tax ngir bañ a gis li ci biir bu ko defee mu lor la lool bu dee waa ji def na yi yëpp précaution yooyu. loolu daal diwul day mel ni waa ji kon bu boobaa lii day man a nekk quoi waaw xallahu euh, kooku mën naa nekk lu dagan ci moom mu naan ci euh, kooku tere bi du ko du ko jàpp waaw mu ne nag te loolu nag mooy niru ne mbiru yonent bay saa saam fii nii mu def yi mu def nii loolu lay tekki en fait imaam al-Hafiz wax nii yëpp loolu la bëgg a wax dafa bëgg a wax ne soit yonent bay saa salaam ñaari possibilité am borom bi da koo aar ci loolu mooy bu dee am na lu koy gaañ comme man léegi nag man maa wax lii mooy comme ca euh, xaybar keroog di ko ndaw sa yahudiya bi juif bi defarale juif bu jigéen bi defarale euh, épaule mbaggu yàpp bi ba pare daal di koy posone ba mu ñëwee di commencer lekk la ko poso la ko la ko mbagg mi ne dañ maa posone yàpp wi waaw lu mel noonu mooy yonent bay saa saam kon moom lool boroom bi mën nañ ne loolu kon moom mënu ñëw jële ci moom ne comme que def na ko kon mën nañ koo def beneen affaire mooy ndaw si dane dañ koo lonk affaire bi dañ koo lonk gurdu bi dañ koo lonk mu'allaqa kon loolu mooy buñ ko lonkee en général ñoom dañ koy takk moom moo wax la bu dee dañ koo takk takk bu baax wala yow gis nga biñ ciy def ndox mi dara newu ci woon ba pare nga takk ko rawtan muhkaman kooku garaawul nga ñëw naan ci kooku Euh, tere bi du ko dugg mu ne nag loolu la bëgg a wax ne en fait ndaw si loolu la mooy mbir mi dañ koo lonk te foofu ñu koy lonk mooy en ñoom dañ koy takk bu boobaa mooy jaan ñëw di ci dugg nan la ciy duggee ah du ci dugg wala wala beneen wala beneen beneen luy lore nan la ciy duggati ci dugg parce que tëj nañ ko tëj bu baax yonent bay saa saam ñëw daal di naan ci loolu mu ne moom la naan bu dee yii nii bële mën nañ ne dañ ko ko euh, luñ ko jaglee la mais bii mooy képp koo xam ne man nga cee dugge noonu mooy mbir mi gurdu bi takk nañ ko wala bu dee suñu bouteille yii tëj nañ ko tëj bu baax wala suñu ndaa yii wala yooyu ndaa sax xam nga ndaa ko yenu naan da ngay téen ko moom <laughs> si waaw mais mooy nga xam man nga koo daal di koy glu glu glu glu glu léegi yooyu noonu mooy bu dee gis nga li ci biir wala ñu tëj ko tëj bu baax lool garaawul lool la la imaamu euh, na alxaafis na xajar bëgg a wax nii ne yonent bay saa saa nag deux possibilités yi yëpp da cee am bu ko defee nag ci kaw noonu kon mooy tere ga dara la dañul ci ki nga xamante ne moom ba léegi mbir mi dafa dafa leerul ci moom est ce que am na lu ci nekkam déet waaw kon nag mu ngi noonu le <laughs> ah, ah waaw am na it yeneen yi ñu la waxoon ne bon da koy da koy nëbal day bu ne nit ki yàggee di naan surtout loo xam ne der la wala yu mel noonu saa su ne ngay naan ak si gémmiñ noonu kese mu ne Sayyidatu Aisha am na xadis bu si kii boo xam ne al-Hakim moo ko solo imaam al-Hafiz rahimahullah nee na bi sanadin qawi foofu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ñuy naan beneen illa la joxe parce que mais tudd benn illa tekkiwul ne yeneen illa yi amul moo taxoon moo waxoon ci kaw ne mais li mbir mi daal mooy yii yëpp ñu ci wax c'est possible yii mu nekk moo tax ñu tere voilà mu ne yonente saasaam dafa tere ñuy naan ci kimiju gurdu yi wala yi ñuy naan ndax lan ndax yi ñu tij noonu def ci ndox yi ndax lan loolu da koy da koy day tax mu am xet gu naqari voilà kon euh, euh, euh, mu ne loolu nag lii day wane day day mel ni day wane ki nga xam ne an yakuna na yu xaasan bi man yashrabu fayatanaffasu daaxil al ina mooy ki nga xam ne day naan di di di di di noyyi ci biir comme liñ la waxoon te moom lañ gisoon ci bunt ba la ñu génn buntu bi ñu génnoon euh, euh, tere gi nga xam ne moom lañ tere nit ki di naan di nooy ci biir li muy naan mu ne aw bashara bi famihi batina siqa wala mu jël gémmiñam dugal ko ci biir ki miju kii bi di naan voilà kooku bu yàggee moom loolu da ciy am mu ne am amma man sabba min al yi daaxila famihi min ghayri mumasa mumasa voilà ak yooyu am na gaa koy def mu ne kantaa ki daa jël burdu bi yëkkati ko ba ci kaw tegu ko ci gémmiñ gi mu muy génn ndox mi di génn di dugg kooku moom kon que da koy da koy xeeñal bu yàggee wala da koy nëbal loo kooku bokk ci parce que loolu du ko yàq <laughs> voilà waaw <laughs> façon naan googu waaw loolu it lu am solo la mooy loo xam ne benn bouteille deux litres lañ yor mbooloo lañu gaa yi war a naan yow bul ñëw rek dugal sa gémmiñ gi gul gul sex ko noonu ak sa lépp gémmiñ wala lenn di naan déet yow yëkkatil yëkkatil ah booy naan yëkkatil tuuti ba ci kaw ñëpp gis ne bouteille bi yow laalul sa gémmiñ waaw loolu parce que nit ñëpp yemuñu <laughs> voilà nga def loolu le mën a tax mu ne bu dee kook moom kook kenn terewu ko waaw wa mina <laughs> hmm? eh, kon gis nañ yooyu yëpp kon eh, eh, <laughs> léegi nag ñu ñëw ci léegi nag li nga xamante ne nii moom la xadiisu bii ñu mujjee gis di xadiis sayyidatu Kabsha Kabsha bint Sabit radiyallahu anha di wax nga xam ne day wane hadith yi wane ne ah lii mën naa nekk ah, que bayaanul jawaaz li imaamu Nawawi wax te loolu la ko teg te gis nañ ni wax ci Riyaad bi na loolu day wane ne mën naa nekk lële nag ñaari hadith yee tere gi mooy daa gën a mat te mooy li gën a mat te mooy li gën waaye lee mën naa nekk ah, kon hadithu Kabsha bi la ah, ak hadithu Abdallah ibn Unays Abdallah ibn Unais nañ ñëw ci Abdallah après daal di ñëw ci li nga xamante ne mooy euh, euh, kii bi comme ça ñu euh, ñu wax benn yoon affaire yi léegi nag ñu tëj parce que Abdallah ibn Unais radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi bi boo am na ci sax ci boroom yi ñu naan non moom mii nag bokkul ak bokkul ak kéede bokkul kii Abdallah ibn Unais am ñu ne moo bokkul ak kële ah kii dëkkoon Sham mais euh, imaam al la ne ñoom benn lañ way ñii benn lañu lool mooy li gën a ne benn lañu kenn benn nit ki kese la voilà Abdallah ibn Unays mi moom c'est la c'est le même quoi waaw kay dañ ne parce que la ñu ne mais Juhani la waaye su xalif euh, xaliful ansaar la rek mu jeex moo tax ñu naan waaw parce que borom xam-xam yi dafa am ñu ne noo bokkul ah waaw. al imaam al munziri ci talxiisu sunan dane abu eh, abu isa hada huwa abdallah mooy bàyyi isa lañ ko doon dàkkante la abdallah ibn unays al ansari wa huwa ghayr abdallah ibn unays al juhani waaw mu ne bokkuñ de farraqa baynahuma ali ibn al madini de wa xalifatu ibn xayyat mu ne daal dinay wut mais eh, eh, ñaar ñi bokkuñu ki nga xam ne ñaari sëriñu imaamul buxaari muy abdallah muy mooy ibn al madini mi ngi gisoon sànq ali ibn abdillah al madini ah moom moom ah nee na bokkuñ de wa xalifatu ibn Xayyaat xalifa borom taarix bi xam nga moom it sëriñ la ci imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ah moom ñu ne bokkuñ waaw imaam al-Haafis nag ci Tahziibu Tahziib moo wax li mu waxoon sànq mu ne moo waaye Abu Ali ibn Sakan ak keneen ku dul moom dane ñoo benn lañu te mu ne wa huwa al-mu'tamad loolu moom la ñuy sukkandikoo mooy c'est la même c'est la même personne waaw fa inna kawnahu ansaariyan la yunaafi kawnahu juna juhaniyan waaw min lima taqaddama fi al-juhani annahu haliful ans annahu haliful ansaar mu ne benn la way c'est la même chose lim tax mu nekk ansaar yi nag loolu dàqul le fait mu nekk juhani ndax moom mooy ci waa Juhayna waaw moom ci euh, ali waa lansaar la woon radiyallahu ta'ala anhu léegi kon Abdallah ibn Unays imaamu Tirmidhi moo ko solo na ko noon al imaamu abu ab non ab imaamu Tirmidi kese moo ko solo voilà imaamu Tirmidi rahimahullah mu jëlee kon ci Abdallah ibn Unais bon jarul ñuy wax càllala ji mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala qaama ila qirbatin mu'allaqatin fa xanasaha thumma shariba min fiiha mu ne man de mu ne même bu dee bon hadis bii nii ñi ci càllale am na ñoo xam dëgëruñ moo tax imaam imaam al kii imaam al al al ci boppam mu ngi koy leeral léegi bon mu ne kon Abdallah ibn Unays mu ne ra'aytu an-nabiyya damaa gis yonent bi sallallahu alayhi qaama mu jóg ilaa qirbatin ci ab gurdu wala ab boo xam ne lu ñu def ndox ci der mu'allaqatin boo xam ne dañ koo lonk fa xanasaha mu dëngal ko summa shariba min fiiha mu daal di eh, eh, eh, naan ci kimij ga waaw mu ne wa fil baabi an ummi sulaym mu ne euh, am na ci buntu buy wax yu mel nii jële ko ci yaay ummu sulaym radiyallahu ummu sulaym <laughs> tout le temps dama naan yaay ummu sulaym mais dëgg la yaa suñu yaay la tamit mooy yaayu sayna anas <laughs> radiyallahu taala anhuma mu ne hada hadithun laysa bi isnadu bi laysa isnaduhu bi sahih imam at-Tirmidhi ci boppam ne lii nag hadith la boo xam ne sanadam wérul na ah. wa Abdullah ibn Umar al-Umari yud'af fi al-hadith min qibali hifzihi wala adri sami'a min Isa am la mu ne Abdullah Euh, euh, ibn Umar al-Umari mooy euh, bon parce que imaamu Tirmidhi dina Yahya ibn Musa qala Abdullah ibn Umar an Isa ibn Abdillah ibn Unays an abihi radiyallahu anhu waaye nag mu ne hadith bi kon nekkul càllalam loo xam ne bu wér la te Abdullah al-Umari ibn Umar al-Umari moom dañ koy da'ifal ci wàllu hadith ci côté mokkalam la amee problème moo ne man nag xaw ma sax est moom na ci la ko jël loolu moom xaw ma am la leeruma kon Eh, ci gàttal kon ñëw nañ ci xadis boobu nag bu al imam at-Tirmidhi léegi nag kon gis nañ ñaari xadis yi boo seetloo à vrai dire ñaari xadis yi yëpp mooy limaamul xaas na xajar doon la ñaar yëpp day wax ne lan mooy gurdu bi yonent bay saam naan dañ koo lonkoon muy xadis sayyidatu Kafsha bi ak sayyidina Abdallah ibn Unays radiyallahu ta'ala anhuma kon affaire bi mbir maa ngi noonu <laughs> léegi nag kon gis nañu xadiis si nga xamante ne nii ñoom ñooy wane ne mën naa nekk moo la imaam al-Hafiz ne parce que loolu bu lonkoo en général lañ koy takk te loolu bu ñu ko takkee loolu xam nga ne leneen bu ci ñëw ci dugg udeeg buñ ko tegee ci suuf wéer ko fenn te tëgguñ tëgguñ ko bu baax takkuñ ko bu baax loolu lu nekk mën na cee ñëw dugg te moo daloon waaja yonent bay sa san tere yooyu moo tax mu naan bu dee ne dañ koo takk nga gis biñ ko ciy dugal ñu def ko ci takk ko takk bu baax rattan muhkaman ak yooyu loolu liy feeñ mooy bokkul ci liñ tere léegi nag mu des léegi nag ay woon nañ leen ñëw nag ci wax ju mujj ji hmm? nañ ñëw ci wax ju mujj ji ginnaaw liñ gisee kon xadiis yi yëpp waaw kon eh, ñu ñëw kon ginnaaw biñ gisee xadiis bi nga xam ne day moo tax kon gis nañ xadiisul nahyi gis nañ xadiis Abdullah ahadiisul nahyi ak ahadiisul jawaaz wala xadisa yi nahi ak xadisa yi jawaaz ñaar xadis yi wax ne man yuy tere ak ñaar xadis yi nga xam ne day permettre ne lool mën naa nekk waaw kon moo tax imaam al mu ne nag gis nga xadis yi di wax ne mën naa nekk ah boo seetloo mooy li ñu wax sànq kënee kirba bi dañ koo mu'allaqa te lool axassu min ash-shurb min mutlaq al-qirba loolu moo gën a jagoo moo gën a jagoo bu dee ne dafa nekk nit ki day naan ci loo xamante ne nii mooy naan ci gurdu bi noonu luñ joyal mooy dañ koo lonkoon kon takkoon nañu ko voilà kon loolu mënoo cee jëlee ne ci tëb noonu rek kon loolu day wane ne ah kon lañ tere woon loolu kenn tereetu ko mën naa nekk kon nag xadiis yi lu nekk nañ ko teg palaasam <laughs> waaw lu nekk nañu ko teg palaasam yeex ma waaw kon nañ ko teg lu nekk palaasam léegi nag muy indi nag li nga xamante ne moom la sëriñam wax waaw muy al imaam al xaafiz al iraaqi rahimahullahu mu ne lii daal mën nañ koo teqantal xadiis yi que yenn yi yonent bi saa salaam nit da koo defoon parce dafa amoon ngànt voilà mooy xerba gurdu bi dañ koo dañ ko lonku ci kaw te tamit ki nga xam ne mooy naankat bi ki soxla naan trouvé wul ndab loo xam ne bu jege la bu mën a sotti ndox mi te manul woon jël ndox mi noonu sotti ko ci ay tenkam di naan loolu manu ko woon a def mu ne nag kooku noonu bu dee boobu falaa karaaxa te lool boo seetloo lii yonent way saasaam def yëpp lool la boobu moom amul les sii sib mu ne loolu nag wa ala zalika tuhmalul ahadithul mazkura ci la ñuy yen ñaari hadith yi bu sayyidatu Kafsha bi ak hadithu saydina ah, ki nga xam ne mooy ah, Abdallah ibn Unays kanta li nga xam ne amul benn ngànt ngir nga bañ a doxe tere bi mooy lan mooy tere mooy hadith yi tere yooyu moom da koo tere kon bu ngànt amee nga xam ne waa ji fekk nañu lonk ko day compliqué ci moom mu utaat beneen ndab wala amul beneen beneen kopp boo xam ne ci lay sotti li mu bëgg a sotti te tamit mooy mën na yàkkamti wala yu mel noonu wala amul leneen te mënu ko sotti ci ay loxo waaw boobu te bul fàtte yooyu dañ koy tëj en général loolu garaawul sinon bu dul loolu mooy dañuy teg tere bi ci terrain bi léegi nag al imaam alxaam na xajar mu ne nag liy dëgëral lii ah mooy que ne boo seetloo hadith yi wax na yonent bay saa da koo def lay wena ne da koo permettre yépp mooy gurdu yi dañ koo lonkoon waaw kon nag mu ngi noonu wax li mu waxoon waaw mu ne kon wala dilalata fi axbaaril jawaazi ala ruxsa mutlaqan bal ala tilka suurati wahdaha léegi daal mu wax li sëriñam bi wax dëgëral ko mooy daal buñ nee mën naa nekk mooy dañ koy yen rek ci li nga xam ne moom la hadith yi yi ñëw di wax ne loolu la def mooy dañ koo lonkoon gurdu ci loolu kese bu dul loolu nag dañ koy tere waaw mu ne wa xamalaha ala xaali darura jam'an bayna alxabarayn awla wa xamluha mooy yenn xadis yëpp nag xadis yi ñaar yii di wax ne dafa lonk woon dañu ñëw fekk ci gurdu buñ lonk ne darura taxoon mooy amul woon possibilité am beneen kopp bu mu ko sotti wala di ko sotti ci loxoom lool day da day jafe mu naan lool loolu loolu euh, loroo tax loolu nga boole ko xadis yee di tere nga xam ne bu nekk na nga koy bàyyi pro euh, place loolu moo gën a yey que lii dafa nasaxal bi wala day wane ne bee mën naa nekk wallahu aalam mu ne nag lii suñu sëriñ bi wax muy al-Hafiz al-Iraqi mu ne al-imam Ibn al-Arabi waxoon na ko ci lu jiitu waaw euh, wala mu nekkoon moom bokk nañu wax mu ne xaalu darura la woon mooy xat-xat lor xat-xat la woon wala imma inda harbi inda al-harb wala xare moo amoon wala wa imma inda adami al-ina aw ma'a wujudihi lakin lam yatamattan li shughlihi min at-tafriq min as-siqa'i fi al-ina wala mu nekk rek que ne trouvé wul ndab comme kopp bu mu sotti woon wala sax trouvé woon na ko waaye dafa yàkkamti woon am leneen lu ko soxal voilà kon nag euh, euh, mu ngi noonu le kon mu ne am na ñeneen nag ñu ne an-nahyu mahmulun ala ma idha kanat al-qirbatu kabira liñ tere mooy bu dee eh, kii bi eh, burdu bi dafa rëy waaw ndax bu boobaa li annaha madinnatu wujudil hawam ndax bu boobaa bu réyee façon jaan yeeg yooyu possibilité ñëw dugg ci biir loolu day possible waaye bu dee bu ndaw la loolu duñu ko tere ndax loo yooyu duñ ci dugg lu bari waaw <laughs> waaw waaw mu ne wa dararu yuhsalu yuhsalu bihi walaw kaana xaqira waaw waaye am nañu ne noono loolu yëpp giwul parce que man na ci ama léegi loolu bon même bu dee ne eh, lii eh, mu wax al imaam al hasan hajar ko ne al waxoon ko avant rahmatullahi ala al loolu ku mel ne al imaam al shawkaani al imaam al moom daa ñëw balayer d'un revers de li nga xam ne moom mooy li al imaam al hafiz boole bii waaw moom parce que dafa dëppoo dafa ñëw d'accord ak li imaam An-Nawawi wax quoi ne loolu day wane ne possible la quoi voilà moom da koo balee d'un revers de main voilà bon yooyu saa yi ah <laughs> déedéet ah waaw dajale hadith yi daal moo gën a yey waaw lii dañ ko bii bi hamlil karaha ala tanzih que ne teregale kon mooy dañ koo sit kefe waaw kon nag wa mu nekk shurbuhu euh, naanam moom sallallahu alayhi wasallam bayaanan da doon leeral lil jawaazi que ne loolu mën a nekk naanam ko mais euh, bon dañ naan wallahu taala alam ñun ak au final daal mooy dañ naan li imaamul euh, ñoom al-Iraqi wax euh, te jiitu woon ko imaam Ibn al-Arabi rahmatullah alayhi xam naa loolu mooy li gën a dëgër voilà que ne bu dee gurdu la boo xam ne dañ koo lonk ak yi nga xam ne moom lañ ci wax waaye boole ci liñ la waxoon ne bu dee bu loo xam ne nit ki liñ ki def ndox mi gis na ko nii dara newu ci ba pare ñu tëj ko rabtan muhkaman loolu grawul bu ñëwee fecc ko mais di ci naan sauf que problème bi bu boobaa beneen problème ay am mooy hadiisu Sayyidatu Aisha bi ne bon bu mu ko def parce que da koy da koy nëbal wala da koy xeeñal wala da koy gii wala day tax nit ñi daal di koy seexlu loolu loolu du deñ moo tax bu boobaa ba léegi tere gi du deñ voilà voilà booy bu boobaa mais bu dee rek euh, pour protéger wu ci ay njaay euh, maanaam njaay la non ay musi ay ay rab yu ndaw comme ay jaan ay yoo xam ne mën na laa gaañ yu mën a dugg ci biir burdu bi loolu bu dee nit ki da koo tëj complètement wala mu nekk durée boo xam ne day gis li ci biir loolu moom naan ci noonu mais bu boobaa dañ naan la yëkkatil sa gémmiñ ba ci kaw ndox mi ci kaw comme ça nga def noonu bu dee ne ñeneen nga ko bëgg war a bokkal quoi wallahu taala alam sinon dañ la koy tere nga daal di koy defe noonu ñëw na ko gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu voilà wallahu alam kon nag ci kaw noonu la ci kii bi euh, bunt bi daal di jeex bi ñëw ñu gis buntu numéro cent douze cent treize chapitre cent euh, hadis bi nag euh, attention hadis bu ndaw si am na yeneen njàngat yi jama ah mooy parce que dane yonent way sa sam bi mu ñëwee dafa naan mu'allaqatan qa'iman dafa jóg naan ci gurdu boo xam ne dañ koo yeew dañ koo lonk fekk mu taxaw loolu dañ ciy jànge ne kon naan taxaw te loolu mooy bunt bi ci bi mu ci teg non ba après après bunt bi ñuy gis cent treize cent quatorze dina ko treize waaye hadis bii nii day wane ne kon naan di taxaw possible na en tout cas ci dinañ ci ñëw après est-ce que est-ce que ñëpp a ci loolu yow eh attention ma ne la bay ban attention hadis bee ko waaw day na daa ñëw fekk yeneen way naan taa iman taxaw naan taxaw parce que sauf que naan taxaw en fait daa am xad comme yii la yoo xam yeneen saa ba dana képp ku fi naan taxaw euh, euh, ku ku ku naan kuy naan naan taxaw na na bu kenn naan taxaw <laughs> képp koo xam ne dafa naan taxaw euh, fàtte naan taxaw na na yàq bi li mu naanoon voilà ba pare am yoo xam ne moom dafa naan taxaw saxaaba yi radiyallahu am ñoo xam ne dañoo naan taxaw ne gis nañu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan taxaw <laughs> léegi nag euh, loolu bon loolu du suñu affaire mais ci biti nii mooy xadis bi day wane loolu ndax nee na yonent bay saa saam daal daa taxaw naan kon loolu day yiy jànge loolu ci gàttal léegi pour leeral loolu nag masala boobu ak wute yi ci am ak lan moo ci li gën a dëgër mooy daa deux buntu buntu bii di ñëw bi ci tegu insha allahu taala waaye bokk na leneen loo xamante ne yi lañ ciy jànge mooy que ne le fait euh, ndaw si ne damaa jëlee di ci barkeeloo dañ ciy gis ni dagg fi yonent lay saa saam naan nee na ma ñëw dagg ko ngir garder ko di ci mu ngir mu ciy barkeeloo loolu dañ ciy gis ne di barkeeloo ci jeexitalu yonent may saa saam loolu lu ama am solo la waaye waxoon naa la na saxal ne am na ba pare anta karaw yi ñuy waneeg ay dàll yeeg fii jaasi nangam ak nangam ay yooyu yépp ma ne daraa ci saxut na sax barkeel mais na sax ba pare <laughs> na sax bu saxul nan ngay barkeeloo ci loo xamante ne nii amul amul te saxul voilà te tamit loolu comme li boroom xam-xam yi di wax naan loolu en général barkeelu ci mbiru nit ñu baax ni waaye il faut pas mu yóbbu nit ñi nag ci ak di euh, léegi bàyyi li am solo mooy di jaamu seen boroom tabaaraka wa taala mu dugal leen ci wàllu shirk waaw il faut pas mu dugal leen ci côté boobu nag wàllu shirk ak bokkaale topp yooyu ba ba yow li am solo nga bàyyi ko ndax topp yooyu ay jeexitalu sëriñ diw ba tax yéen julli ji leen yàlla teg julli ji leen yàlla teg daal diwu ngeen koy def waaw julli ji leen yàlla teg defu ngeen ko ndax lan yéen a ngi topp ci euh, trace sëriñ diw ak nàngam ba tax farata yi leen yàlla teg teg ko ko moom ba muy dund yéen ngeen rey ko yéen ngeen ray ko voilà loolu tamit il faut pas exagération mooy pas ifrat wala tafrit waaw bul gàttañ lu waaye bul ëppal voilà bul ne voilà bëgg waay bëgg wan loolu dara way waay ñu baax ñu seetlu ñan waay yow waay yow yéy waay waxoon naa la <laughs> xam nga ne moos <laughs> kaala goo xam ne loo contre contre affaire yi yow boo doxoon ci loo xam ne lu leer la waxuma ci lu ñu teg ay taxminaat ay supposition lu ko nit nit bañ ñu ne ko gis nga kaala gee Cheikh Ibn al-Uthaymin kaalaam gii moom la doon yor wala Cheikh al-Albani kaalaam lii mooy kaalaam gi nga gis ko ci marché bi ak beneen kaala n'importe quel kaala wóor na yow bo waxuma ngay ñëw di jéem a mbubbal affaire yi quoi ak di jéem a jaay sawaay buñ la ci doon boo ci doon jënd ñoom ñaar bu Cheikh bi ngay jënd yaa ko tey yaa ko lu tax lu la deree jënd beneen kaala ki si <laughs> voilà kon xam nga ne am na différence kon loolu lu am am solo la waaye ñage ko le ba bañu ëppal comme ni ñu koy gisee parce que ñaar yëpp am da ngay ñoo xam ne dañoo gàttañ lu ci yooyu bëgg jàpp ne yii nuñ dara waa wala wooy garawul yii du dara alors que nit ku yàlla teral da koy teral ku yàlla màggal boo ko ku màggalul nga gis ñenn ñi moom beneen ko bi lañ deme ëppal ci yooyu yooyu nit lañuy topp ba li comme li ñu wax sànq farata yu neenal ko wal iyaadu billah voilà kon loolu lu ama am solol kon loolu bokk na ci li nga xamante ne dañ koy jàng ci fii nii te ne mooy di barkeelu ci mbiru yonent bi alayhi salaam jeexitalam moo taxoon gis nga keroog gisoon nañ ko bi mu ne sa Makka alhamdulillah watkat bi wat jox ko ndijoor la mu wat mu jël mu ne mu mu séddale ko wala mu jox ko Abu Talha beneen côté mu wat beneen côté bi mu daal di jël ne ko jëlal nga séddale ko nit ñëpp voilà voilà kon mu ngi noonu kon wallahu taala alam loolu bokk na ci liy jàng kanta euh, dañ ciy gis tamit saxaaba yi ni ñu euh, li ndaw si def ni ñu xërewoon ci di am jeexitalu yonent way saasaa bu tukkee ci yonent way saasaa ñu doy am moom lay gisoon saxaaba ba ne woon euh, <laughs> bi ndaw si ne yonent salaam Eh, ñëw na ko eh, man gis nga yére bii nii man maa la ko maa ko ñaw sama ko jox la ko ngir nga sol ko yeneen saa salaam kontaan gis affaire bi sol ko kontaan bi nga xamante ne nii noonu la def sol ko kontaan léegi mu mu dem bi mu demee rek daal di koy sol nag génn nag <laughs> gaa yi gis ne saa kontaan na ci yére bi benn benn waaye na ko yeneen saa salaam yére bi doo ko may ñooñu saa soxna ne ko insha allah après bu bàyyi ba toog ba wax li muy def après bu dem dafa dugg ci biir dugg dugg ci yoon rek lem ko ba mu jekk <laughs> defar ko lem ko ba mu jekk yónnee ko ko moo ba ba gaa yi gaa yi ne ko yoon yow yow yow yow yow yeneen saa salaam sol affaire bi xam nga ne ne ni mu ko kiiwee yow nga ñëw di ko ñaan mu ne non man ñaanuma ko ngir di ko sol dama koo ñaan ngir bu ma faatoo ñu suul ma ci. waaw mooy gis nga saxaaba yi radiyallahu mu ne waaw effectivement la mu waxoon noonu la demee mooy ba mu génnee àddina waajooju ci yére boobu lañ ko defale moom lañ ko solal mooy sànga sàngaayam kon loolu dafa am solo voilà <laughs> loolu nga gis moo taxoon Kabsha bi eh, bint Saabit di say eh, frère sœuru Sayyidatu Sayyidina Hassan Sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu daal di eh, daal di ñëw daal di gaaw dagg fi daal di koy <laughs> denc <laughs> waaw lii moom dama ciy barkeeloo moom <laughs> waaw moo taxoon karaw la moom suy xaalis doxoon na benn karaw la ci amoon def ko ci kaala gi waaw kaala ga réerée wëlbati na àddina ak suuf ngir gis ko gis nga Seydina Usmaan radiyallahu anhu jaaro boobu yonent bi alayhi salaatu doon def ci baaraam bi Seydina Siddiq yoroon ko tamit eh, bi mu nee xalifa après Seydina Omar moom mu yor ko bi mu toogee teen boobu nekk ci léegi ci enceinte masjidu Quba bon euh, teen mooy def nañ fi kii bi ne la teen bi fii la ne woon biiru Aris mooy doo gis ndox doo gis def nañ fi stèle bi ne la biiru Aris teenu Aris te gisoon nañ ko keroog bi sëy naa euh, Abu Musa al-Ash'ari ne yonent saa salaam dama ñëw ne tey moom damay topp rek yonent alayhi salaam journée dédiée à yonent saa salaam kese mu ñëw ci jàkka ji ne ma yonent saa salaam génn de jaar na le nee na may dox di dox ba ñëw benn tool gis biiru aris ma dugg xool gis yoneen saa sallam ci biir mooy teen boobu Quba la léegi nii ci enceinte mosquée Quba Quba bi fa la nekk euh, mooy foofu la Seydina Ousmane toog xam nga fa la ñëwoon euh, euh, teen boobu la ñëwoon yoneen saa sallam toog dugg toog xëcc ci tànkam yi wogos yére yi dugal tànk yi ci biir ndox mi Seydina bu Bakar bi mu ñëwee radiyallahu def ni moom Seydina Omar toog ci ndejooram Seydina Omar ñëw toog ci càmmoñam Seydina Ousmane ñëw toog seen kanam amul place mooy moom bi mu nee xalifa nag mu yor jaaro boobu dafa dem ci teen boobu far jaaro bi wadd ci teen bi mais neewul bon c'est pas grave non dañoo ngecc ci teen bi yëpp mais kenn gisu ko ngecc nañ teen bi wër wër wër wër wër lu taxoon ñu koy def parce lu jóge ci yonente way saa saabu waaw <laughs> ah foog ne dinañ coono yooyu dinañ ko tegoo parce que lii du tus quoi <laughs> wala yasibillah <laughs> kon moo tax ndaw si def loolu doom itam mu daal di jóg yeneen saa salaam dugg sama kër naan ci baag bi ci kii bii nii mu jël fi mu naan mu del dagg ko daal di koy yóbbu denc ne lii boobu voilà kon loolu am am solo la kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal